Euh, kon ñu ñëwaat ci xadis bi nga xam ne moom lañu tàmbali woon bii weesu muy xadis bu mujj ci chapitre buntu bii ñu nekk di baabu tahrim al kadib di chapitre deux cent soixante ñaar téeméer ak juróom benn fukk di wax bunt bi wax xaraamal gu ñu xaraamal ay explication mooy ay wax yoo xamante ne ay nar la dara amu ci xadis bi ñu nekk nii doon ko gis te lañ tàmbaloon bi weesu moo doon mu ne woon wa an samurata bni jundubin radiyallahu anhu annahu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mimma yukthiru an yaqula li hal ra'a ahadun minkum ru'ya gisoon nañ ci suñu bi xadis boobu mu ne bari woon na bokk na ci li nga xam ne alayhi salaatu wa bari woon na lu mu ko doon laaj saxaaba mi radiyallahu anhu mooy est am na ku gént bi ku gént daal di koy nettali lu mu koy nettali la soob mu nettali ko mu ne sax ko am na benn suba nag ko waxoon nañ yeneen riwaay yi leeral na ko dalee na laaj ndax am na ku gént ñoom ñu ne kenn géntul mu ne Kanta man am na lu ma gént leeti déglu leen mu ne damaa dikkal ñaari gaay yoo xamante ne nii dañoo ñëw. yenn bi dañ la maa yee ñoom ñoo ma yee waaw ci nelaw lañ mais mu yee ñu yee ko ci biir gént gi ña ko kaay wëyal ànd ak ñun ñuy dem ba fekk ki njëkk gis benn waay joo xam ne mu ko tëdd am beneen waay bu nekk ci bu ko tiim yor aw xeer di ko dóor ci bopp bi bopp bi toj bu ko dóoree ci bopp bi bopp xeer wi dal yi na li ñëwaat ci waa ji laata waa di ko for bopp bi defarwaat bu ñëwaatee tojaat bopp bi muy continuer noonu rek waaw nee na mu ne leen subhaanallah mais kii kan la moom lii lan la ñu ne ma intaliq intaliq wëyal wëyal continuer rek nee na ñu daal di dem fekk waajoo xamante ne nii moom mu nga jaaxaan benn waay tiim ko yor benn kallub boo xam ne min hadith li ñu fàtte woon mooy al imam an comme ni mu waxoon ne day leeral baat yi bi weesu dañ cee taxawul woon mooy indi nag baat yi comme qawluhu yaslaghu ra'sahu loolu leeral na ko mu ne huwa bi saa'il musallasa mooy ca suuf ginnaaw xadiis bi mu ne noon lañ koy takke mooy ñetti tomb saa bi nga xam ne ñetti tomb la saa wal ghayni ak gha ghayni al mu'jama bi nga xam daa am tomb ay yashdaxuhu wa yashuqquhu mu ne noonu liñ ci teg liñ ci jublu mooy day toj bopp bi bu dóoree xeer we bopp toj da koy xar mu ne qawluhu kanta bi mu ne yata dah dah waaw mooy xeer wi bu ko xeer wi day wadd loolu lay wax mu ne ay yata rajo mooy day wadd jëm ci waa ji ko dóor mu ne kanta alkalluub bi fathil kaafi wa dammil laamil mushaddada mu ne noonu la bul wax kulluub bul wax leneen kaaf fathil kaafi kaaf bi da nga koy maska kaw wa dammil laami laam bi nga def ko lu mooy eh, maska lonk bi nga xam ne day am shadda mu ne wa huwa ma'ruf lu ñu xam la mooy weñ googu nga xam ne waaja moom lañ doon wax nii lañu continuer après bu ñu àggee ci loolu waxaale ko comme ça ñu defaale ko benn kon ak si noonu waaj yi nga xam ne mu ngi ñëw fekk benn waay boo xam ne moom moom mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi jaaxaan moom <laughs> waaw am benn waay bu yor kalluub bi kon kalluub bi min xadid mooy weñ googu nga xam day am ab lonk boo xam ne moom la waa ji di yor bu ñëwee daal di koy dugal ci benn partie gémmiñ gi ah, mooy côté bi ci gémmiñ gi ci côté bi benn côté bi xëcc dugal ko foofu xëcc ba ci ndong gi waaye dugal paxu bakkan bi benn xëcc dugal ci weñ gi xëcc ba ci ndong gi dem ci bët bi dugal ci bët bi xëcc ba ci ndong bi après dem beneen côté bi defaat noonu buy def noon fekk ba mu jóge woon wiraat na mel ni dara amu ci woon léegi mu ñëwaat de di def noonu rek di continuer léegi kooku mooy euh, fa la doon wax naan fa yaxudu ahada shiqqay wajhi fa yusharshiru shidqahu fi ila qafa al imam an-Nawawi ca suuf mu ne qawluhu fa yusharshir ay yaqta'u mooy mu dagg waaw waaw day dagg booru gémmiñ gi lay dugal leen xëcc ko ba ca ndonka loolu lay wax waaw léegi kon kooku mooy ki nga xam ne mooy ñaareel bi nga xam ne moom la gis euh, nee na noonu lay def bu defee côté bi balaa ñëwaat ci beneen côté ba di ko def wala di def beneen beneen bi wér nee na ma waxaat subhaanallah mais ñaar ñi ñooy ñan nee na ñi ma àndal te woon ma ànd ak man ci voyage bu yéeme bii ci biir gént gi ne ma intaliq intaliq ne ma doxal rek doxal doxal <laughs> waaw nee na ñu dikkal benn tannuur wala benn foo xam ne misla tannuur loo xam ne mel ni ab ab ab ab ab ab kii boo xam ne ngàndum fourneau nag comme yooyu nga xam ne chirurgie kii chirurgie mooy chirurgie euh, non euh, sidérurgie sidérurgie gaa yi di defar ay acier ñoom Arcelor ñoom Alce Arcelor Arcelor Mittal Alce Arcelor xam voilà waa ji am Mittal ay <laughs> mooy yooyu ñooñ ci defal gis nga seen kii boo gisee ni ñuy bugale fer bi seen seen gan bi cabine yooyu nga xam ne ni ñuy tànge lu raw loolu nee laa gis waaw lu mel ni ngeen dum fourneau boo xamante ne nii léegi nag mu ne eh, gaa yi eh, eh, falaa gis nag maa nga dégg ca biir ay yuuxu waaw gaa yaa ngay yuuxu ay kàddu yu yuuxu nekk ci njàqare nee na ñu yëbbu daal di xool ñun ñëpp ñu gis fa ay góor ak ay jigéen yoo xam ne solo ñu dara léegi nag mu am benn kii takk-takk boo xam ne mooy jóge ci suuf di leen lakk bu leen dikkalee rek gaa yi ginatee yuuxu daw daw imaamu Nawawi nag rahimahullah ca suuf mu ne qawluhu daw daw mu ne wax jooju mu ne daw daw mu ne huwa bi dam bi bi daadayni nii ñaari daad la yoo xam ne dañuy am tomb mooy mu'jama ay saaxu mooy dañuy gën a yuux waaw léegi kon mu ngi noonu ñi ñetteel ñi ñii lañuy la ñuy lii ñoom bugal mii lañuy am seen barsa moo na am na riwaay yoo xam ne dana ba yow qiyaam noonu la ñuy nekkee ñoom wal iyaazu billaah léegi nee na yoneen saa sam ne ma ma laaj ne leen mais yéen ñii ñan lañ ñu ne ma wóyal rek wóyal wóyal doxal doxal nee na ñu dikk ci benn euh, dex boo xamante ne nii euh, nee na maa ngi foog ne euh, aji wax ju ne bu mel ni deret am na waxoon nañ la riwaay yu ne boobu dexu deret la nee na mu am benn waay boo xam ne mu ngi ci biir ndox ma di di di féey bu féeyee ba ñëw ba ci benn tefes bi benn rive bi am na benn waay bu taxaw foofu dajale fa ay xeer yu buñ dajaleel ay xeer yu bari bu ñëwee ba ba ba agsi ci moom gi lay ubbi waaw fa yafu xaru lahu fa al imaamu ta'ala rahmatan wasi'a mu fa yafqaru huwa bil fa'i bul wax yaqa yaqa xaru ak ghayn bi nga xam al mu'jam bi am tomb ay yaftahu mooy day gémmiñ gi la bouche bien ouverte waa ji jël xeer ya nekk fa moom rokkos ci ba mu fees del waa ji defaat demi tour ci biir ndox mi di di di naaje bu demee fële bay ñëwaat <laughs> waaw après euh, ñëwaat fekkaat noonu ñu koy def noonu waaw mu mu log logaatal ko waaw ay xeer euh, noonu noonu lay demee nee na man ñaar ñi ñooy ñan ñu ne ma intalik intalik wéyal wéyal wéyal wéyal wéyal waaw continuer rek garaawul continuer <laughs> eh, léegi eh, nee na après ñu dikkal benn waay boo xam ne moom moom lay wax naan karihal ka ka mar ma al mar ah. loolu nag al imam an-Nawawi mu ne huwa bil fathi mooy ma mar'at fathil miimi mim bi danga koy maas ma ay almandar mooy mooy boo ko xoolee rek saa yii saa yi boo koy xool di tiit léegi lan la doon def waaja mu nga ci benn taal bu yaxu suuxaa waaw mu ne woo bi fatxil yaa yi ca suuf mooy yaa bi bul wax yu non ya xu suuxaa wa dammel xaa i xaa bi nga daal di koy maskalonk ya xu al muhmala bi nga xam ne amul tomb wa shiinil mu'jama shiin bi nga xam ne nag ñetti tomb la am boobu it damm ay yuqiduha mooy mu ngay xam bu taal ba voilà léegi kon kooku loolu la doon liggéey léegi euh, euh, nee bi ma gisee kooku ba pare di wër taal bi rek fu nar a kii rek mu gin koo mu gën koo boyal nee na ma ne leen mais kii la ñu ne ma di wëyal rek wëyal wëyal nee na ba ñu dem ba àgg benn jardin boo xam ne moo tam Mu'tamma waxoon nañ la noonu lañ koy takk al imaam al-Hafiz an-Nawawi mu ne rawdatul Mu'tamma wo bi dammil miimi wa iskaanil ayn waaw mooy miim bi dañ koy sukun hmm? wa iskaanil ayn yi ayn bi nga daal di miim bi da nga koy damma masque longue ayn nga daal di koy sukun wa fathi taa bi nga def ko ta moo ta waaw wa tasdiidil miim miim bi bi tegu nga am ko shadda boo xam da ko ci def moo tam ma ay waafiyatul nabaati tawila mooy boo xam ne bu bari yaatu ay gàncax yoo xam ne yu gudd lañu te njool léegi nag nee na biñ ñëwee foofu euh, euh, euh, nga xam ne façon couleur yi ngay gis ci garab yi printemps bi yëpp nga ko gis waaw nee nag ca biir maa ngi gis ca digg ca biir tool boobale benn waay bu gudd gudd gudd boo xamante ne man jox man yoneen saasam xaw ko sax gis ndax ni mu joole waaw mu ngay waay mu ngay jool jëm ca asamaan ma xool xool ci wet ji ñi ko ñi ko wër ñuy ay xale yu bare bare bare masumaa gis xale yu bare noonu wow lii lépp ci xale <laughs> lii de moom maa ngi koy dóor a gis léegi nag ma ne ko mais ma ne leen yéen ñaar ñi ma àndal te indi ma fii mais kii la kële na lee ak ña nekk fa moom ñu ne ma wëyal wëyal wëyal wëyal <laughs> nee na ñu dëkkal fa atay naa ilaa daw xateen ñu dikkal benn dawxa al nawawi rahimahullah ca suuf mu ne qawluhu dawxa hiya bi fathi daal mooy daa ngay wax bul wax jibul wax du wa iskaanil waawi hmm? waaw bi nga daal di koy sukkoon daw daw ah, daw ngay wax waaw da ngay wax daw waaw da ngay wax daw léegi mu ne loolee wa iskaanil daali Euh, euh, euh, wa iskaanil waaw daw waaw bi wa bil xaa il muhmala ak xaa bi nga xamante ne daa am mooy amul tomb waaw boobu iskaanil waaw wa bil xaa il muhmala mooy daw xaa wa hiya shajaratul kabira mooy garab gu rëy loolu mooy garab gu rëy wa hiya shajara al kabira léegi kon loolu mooy daw xagi nee na kon bi nga xam ne ci la ñu demaat ñu dem ba genn gërëb bu yoro yoro yoro yi masumaa gis garab gu gën a màgg noonu ko gën a rafet noonu ñu dama yéegal ñu yéeg ñu gis benn dëkk boo xamante ne ñu ngi ko tabaxe li nga xam ne or ak xaalis pur ñu dikkal buntu dëkk boobee ñu daaj ndigal ñu daal di ñuy ah ubbil voilà léegi ñu ubbil ñu ñu dugg fa nag gis fa ay gaay yoo xamante ne ni ñoom ñoom moom seen mbind daa jaxasoo ko da gis côté bi rafet côté bii ñaaw wala lépp jaxasoo nga xam ne lii fii rafet fii ñàng way da ngay gis boo xam ne gën lu ko gën a rafet beneen côté bi moom moo gën a ñàng loo ma sa gis léegi gaay yi nag ñaar ñooñu nag di door a wax nag ne ne ne ñooñu ne leen ñaar ne leen yéen ñii ay dem leen fële ci dex gee nee ma xool gis benn dex gu nekk foofee nga xam ne ndoxam daa sell ci al kaana ma'uhu al mahdu fil bayaad al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu wax fa nga xamante ne moom la wa qawluhu al mahdu mun a huwa bi fathil miim wa iskaanil xaa mooy dangay ngay fataa maska kaw miim bi xaa bi nga sukkoon ko al muhmala bi nga xam ne amul tomb wabi dood mooy dood la jeexe ma al mahdo léegi loolu mooy lan al imam an-Nawawi rahimahullah euh, moom loolu la mooy parce que mahdo xam nañ ko mooy immaculé d'un blanc immaculé voilà mooy dafa wéex tëll tëll tëll tëll waaw waaw mooy al mahdo fil bayaad ndox ma daa weex tal léegi gaa nag ñu dem dégg ndigal dem dugg ci biir dañ fa duggee ñu ñëwaat nee na lépp loo xam ne côté yu ñàng yëpp daal di denc ñëw ñu gën a waaye taaru taaru taaru bu rafet léegi nag gaa yi door a wax man ne ma nag gis nga lii nga gis nii mooy àjjanaay adam àjjanaay sax bi ne ko wa xoolal fële ca kaw fu dina sof ma xool mu ne ma sa këra ngoo më nag sa wàcc waay nee sama ba fa sama basar yi ah biñ ma waxe noonu labin labin labin bi mu ne wa huwa labin loolu lu mu tudd euh, pardon cinq bimu naan àll mooy bi muy wax ne fa kaana maawal mahdu fil bayaad ak yooyu labin bi bi mu ñëwee imaamu Nawawi wax na lu mu ci wax mu ne euh, euh, wa iskaanul haa'il muhmala wa bid daal al mu'jama wa huwa laban wa huwa laban mu ne loolu mooy ndox moom mu naan ndox mu weex tàll <laughs> moo taral ka am na ma ahu yi al maqdu fil bayaad mel ni ndoxam daa weex tàll mu ne loolu mooy eh, soow la voilà léegi wax jëm ne fa sama basari biñ ma nee léegi xoolal looy ne ko sa wàccukaayee ngoomu nag nee na fa sama basari ay irtafa ma yëkkati sama gët sama gis mu ne léegi nag mu ne eh, su'udan su'udan bokk su'udan mu ne su'udan bi dammi saadi wal ayni da nga suucu parce que lonk bu ci nekk ay murtafi'a mooy bu ci nekk di mooy mu yëkkati ko mu ne war rabaada bi fathi ra'i wa bil ba'i al muwahhada mukarrara mu ne boobu ak seebuñ ci kon nee na nee na bi ma xoolee ca kaw waaye ma gis benn njëndi bu mislu rabaaba al bayda voilà loolu lay wax mu ne ar-rabaaba bi fathi ar-raa'i wa bil baa'i al-muwahhada mooy da ngay ra fat maska kaw ak baa bi nga xam ne benn la raba ne benn tombulam mukarrara ñaari yoon ñaari bala ra baa baa wa saxaaba mu ne loolu mooy li nga xam ne mooy niyaat foofu la imaamu Nawawi jeexale loolu voilà loolu bon bi passé euh, taxawuñ ci woon léegi nag ñu ne ma fee mooy saw fële la gis nga fee mooy nag sa kër a ngoog léegi nag ma la nag léegi voilà léegi comme que sama kër la léegi bàyyi leen ma dugg <laughs> fa saraan yi fa dugg ñu ne ah déet bu dee léegi nii nag déet waaw bu waaye euh, di nga ko dugge waaw kanta léegi doo ko ndax defe nga dund koo xamante ne ni euh, loolu la quoi léegi nag ci lañ ko doon résumé nag wu ci nekk nag li mu gis lan la quoi ñu ne ko mun a yéen gis naa fi tey guddi gi loo xamante ne nii waaw waaw li woon comme que yéen commencé di wax man sànq ba léegi ngeen demal demal waaw li ma gis guddi gi yëpp lan la ñu ne ko nag léegi dinañ la xabaare ñu ne ko ki nga jëkk gis nga xam ne dañ doon toj bopp beeg benn nganduma xeer mooy waa nga xam ne day mokkal alxuraan ba pare daal di koy bañ du ko jëfe ba pare di nelaw te du loolu du luy yi nga xam ne la ca gën a màgg mooy jàng alxuraan mu ne ñaareel bi mooy ka nga xam ne gis ngeen ñuy xotti euh, coin wu gémmiñ gi ba ci doq bi jël beneen weñ gi dugalaat ci paxu bakkan bi xotti ba ci doq bi jël patu gët bi dugal ci weñ gi xotti ba ci doq bi après gaa waaja bu defee noonu dem ci beneen côté bi bala bu demee beneen côté bi di noonu bala muy pare foofu beneen bi baax noonu lay continuer ba yow mal xiyam ñu ne ko gis nga waajooju noonu ah mooy waa ji nga xam ne day xëy daal di expliquer te moo doon moo doon suñu lëkkaaleeg bunt bi xaraamal explication day nar nar woo xamante nii wu garaaw garaaw boo xamante ne day tëj <laughs> day tëj horizon yi sawaay ñépp ci yëg waaw waaw moom xam nañ ci gën nañ cee xam léegi moom dara moom waaw suñu téléphone yii <laughs> nar woo xamante ne nar ko biir kili bala ngaa xëy balaa dara xew sawaay daanaka ñépp jot nañ ci ndax réseaux sociaux yi waaw gaa yépp lépp diwu nar nag lépp tegu rek ci ay kàcc yoo xamante ne nii wallahi daraa ci amul wal iyaadu billah léegi ginnaaw loolu nag ah ginnaaw loolu mu ne <laughs> euh, bi loolu amee mu ne mu ne ñooñu kooku mooy loolu waaw léegi nag mu ne ko kantaa góor ñaa jigéen ña nga xam ne dañ leen a gisoon dañ leen a gisoon dañ leen a dañ leen a gisoon ah ñoom ñu nekkoon foo fële te pour bu tàng boo bële nga xamante ne nii nga xamante ne nii pour bu tàng boobee nga xamante ne nii ñoom eh, eh, eh, da leen doon lakk mu am mu am kii boo xamante ne nii ab tàkk-tàkk boo xam ne mu ngay jóge ci suuf di leen lakk mu ne ko ñooñ mooy njaalookat yu jigéen yeeg yu góor yi kantaan ak ka nga gis mu nekk di féey saa bu ñëwee daje fekk waa ja nga xam ne mu nga jal ab jalub xeer ca wetam bu ñëwee mu log logal ko ci gémmiñ gi bam fees del ah mu ne koog mooy lekkkatu riba bi kantaan ak waa ji nga gis mu ñàng waa ju ñàng jooju di euh, xamb taal ba nga gis mu nekk fa di ko wër di ko xamb kooku mooy Malik mi nga xam ne mooy gardien de sawara wal iyaadu billah mu ne ko nag kantaan ak góor gu gudd gi nga gis nekk digg jardin ba mooy Ibrahim alayhi salaam mu ne ko amal wildaanu fii nag lañ yemoon nag fii la ñuy continuer <laughs> mu ne ko wa wa fa kullu mawludin maata ala al fitra kanta bone yi nga xam ne ñoom nga gis nag lu fees del del del del del del del daal di koy wër mooy bépp gone goo xam ne dafa faatu ci fitra mooy ni borom bi mooñe doomu aadama yi tëggin bi mu leen tëgg ba ah, def ci ñoom prédisposition ñu nangu di wàttirlu ci yàlla di dellu ci yàlla di jaamu yàlla di sopp yàlla yooyu loolu mooy képp koo xam ne gone la ndax loolu mooy borom bi noonu la moo ñu képp ku juddu léegi nag gone yooyu teel a faatu nag ñoom nga gis ne ñoo ko wër ñoom moom moo lay yor seen xadaana ko mën nañ ko waxe noonu mooy si nga xam ne mooy occupé wu la léegi <laughs> léegi nag fii nag lañ yemoon nga war a jël nag waxoon nañ la dañuy xam nga comme niñ ko gise woon saa bu ñu rombee dañuy gis njàngat yi daal di en même fii nag euh, mu ne wa fii riwaayati nañ jàll tuuti ba léegi ci affaire gone yi ndax masala la boo xam ne bu rëy bu bari ay wax sax waaw <laughs> mu ne wa fii riwaayatil Barqaani hmm? al imaamu Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala c'est pas la première fois muy tudd al imam al barqaani ah bu dee sak sak fàttali ko mu ngi mu ngi mu mu mu mu mu ngi ànd ak yow waaw al barqaani gisoon nañu ko ah waaw tuddoon na ko c'est pas la première fois muy tudd al barqaani ah si yàgg nañ koo gis léegi moom waaye wa zaada fiihi al-Barqaani bi isnaad Muslim mooy hadis ba nga am neuf cent soixante-sept par exemple wa an Abi Ja'far Abdillah ibn Ja'far radiyallahu anhuma annahu qaala ardafanii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam zaata yawmin xalfahu waaw wa asarra ilay hadithan la uhaddith bi ahadan min an-nas foofu waxoon na wa zada fiihi al-Barqani voilà muy al imaamu bu nekkoon imaam boo xam ne bu màgg la euh, moom al imaamu al du Burqani nag Barqani la ah Barqa Barqani waaw ah. al imaam al Barqani Euh, daal di dund euh, kii Abu Bakr lañ ko doon dàkkantele Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ghalib euh, al-Khwarizmi al-Barqani Shafi'i la bari woon ay téere yoo xamante ne moom la bind moom muy li nga xam ne mooy al imam al-Barqani al imam ki borom siyaru a'lamin nubala di al imam al hafiz az-Zahabi ta'ala daal dina koy defal tarjama goo xam ne tarjama goo xam ne gu màgg la voilà tarjama la goo xam ne bu màgg la bu màgg la ko defal euh, boo demee euh, moom al al Barqani rahmatullahi alayhi euh, rahmatan wasi'a ah léegi euh, moom nag mu ne mu ne mu ne moom al imaam al barqaani moo le foofu ci riwaay imaam al barqaani da ne wuli dans al fitra képp koo xamante ne mooy bépp xale boo xamante ne dafa juddu ci fitra te yeneen saa saa waxoon na kullu mawludin yuladu ala al fitra képp ku juddu rek yow ci fitra ci li ñu waxoon sànq te loolu gisoon nañ xadiis boobu tamit. ci nga euh, dund léegi al imam sayyidina Samura radiyallahu anhu mu ne fa qaala ba'dul muslimin waaw mu ne fa qaala ba mu waxee lool nag ah, mooy lenn nag ci jullit ñi ne hmm? lenn am ci jullit ñi ñu ne mooy ña fa ne woon ne ko ya rasulallah waaye ndawal yàlla li a salaam wa awlaadul mushrikiin waaw mais yeneen saa salaam xale yooyu nga gisoon foofu ñu ne malaaka yoo mooy xam boobu waxagul woon ay malaaka ñooñ ne góor gu gudd googu ci kaw nga xam ne daanaka bopp baa ngay dem ca asamaan sax xawoo koo gis sax kook mooy Seydina Ibrahima alayhi salaam xale ya nekk ca wetam fees del ma soo gis xale yu toll noonu mais ñooñu mooy képp koo xam ne ci fitra la judd léegi loolu jaaxal leen nag mooy waaw bu dee xale jullit amaan dañ naan comme que seen i bàyyi ay jullit la ñoom ci seen àtte la ñuy yor kon ñooñu ñu nekk foofu c'est pas c'est pas lu lu lu jomb loo xam ne bon luy interpeller la ñu ne ko may neen saa saa mais xale yi kii nag bokkaalekat yi yéefir yi nag fa qaala rasulullahi may ne ndawal yàlla saa saa ne ne wa awlaadul mushrikiin waaw ne waaw ak di doomi doomi mushrikuuna yi nga xam dañoo faatu biñ nekkee gone waaw léegi nag nañ taxaw indi fii nag bala ñuy jàll ci ki nga xamante ne mooy ñooñ nga xam ne seen benn côté daa rafet benn côté ñàng léegi mooy léegi fii léegi fii mooy lii masala la parce que boroom xam-xam yi lañuy ñuy wuti ci masala non lii bu rëy rëy la xam ne bu ama am solo nit ñi fal nastami